أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام والأكملان الأتمان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام حجة الإسلام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين من كلام sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam alhamdulillah fil baabi taasi'i wa tis'iin ba'dal mi'atayn baabu karaahatil mashyi fii na'lin waahidatin aw xuffin waahidin li ghayri 'uzr wa karaahati lubsin na'li wal xuffi qaa'iman li ghayri 'uzr kon walillaahi alhamdu wal minna ginnaaw biñ jeexalee te ubbi woon soixante onze bi weesu chapitre biñ mujj woon gis moo deux cent quatre-vingt-dix-huit baabu karaahatil istinjaa'i bil yamin banim jeexe xadis bi nga xam ne benn la woon te moom dong la fëndi woon moo doon xadis mille six cent quarante-huit mu ne woon an abi qataadata radiyallahu anhu an innabiyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idaa baala ahadukum falaa ya'xudanna zakarahu bi yamiinihi wala yastanji bi yaminihi wala yatanaffas fil inaa walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a dugg ci beneen buntu muy chapitre deux cent quatre-vingt-dix-neuf ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent nga xam ne bu ñu ci tegee bii buñ ci paree rek dugg nag ci ñetti téeméer yi muy chapitre trois cents yi insha allahu taala mu ne kon chapitre buntu garab ci toolu nit ñi selliñ radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala jinaan al-'ulaa maskanahum wa ma'waahum mu ne baabu buntu karaahati sib guñu sib almashi di dox fii naalin waahidatin di doxe benn dàll waaw sol benn dàll di dox aw xuffin wahidin walla di doxe benn kawasu der sànke li ghayri uzru loo xamante ne mooy ñaar yi yépp euh, du ngànta ko waral waaw looy dégg ci wax ji mooy bu dee ngànt ko waral garawul waaye moom boo bu dee ngànt waralu ko ngay sol benn dàll di dox di dem walla benn sànk wala benn kawas yooyu yëpp day benn la loolu sigguñ ko si wa karahati lubsin naali ak sib gu ñu sib sol ab dàll di sol dàll wal xuf fi wala di sol li nga xam ne ay kawas te ba nga koy sol qa'iman fekk da ngaa taxaw di leen sol li ghayri uzr ci loo xamante ne amoo ci benn ngànt benn ngànt waral ko waaw mooy loo ciy dégg yi booy sol yooyu na nga toog nga sol leen waaw léegi loolu la el imaam bunt bi nga xam ne bi mbir la yoo xam ne dañ leen a prohibé déconseillé leen di doxe benn tànk benn kawas walla benn sànke ak tamit di sol dal taxaw wallahu taala alam léegi fii al imam fii li nga xam ne mooy ay aaya eh, ñetti xadiis la findi waaw mu tàmbalee ko xadiis mille six cent quarante neuf wa an Abii Hurayrata radiyallahu ta'aala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yamshi ahadukum fii na'lin waahidatin liyun'ilahumaa jamii'an aw liyakhla'ahumaa jamii'an wa fii riwaaya aw li yuxfihimaa jamii'an muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu indi hadis bi mu ne an Abi Hurayrata mu ngi jële ci baayu ma muus mu ndaw mi di Seydina wa mawlaana Abu Hurayra al haafiz ad-Dawsi al-Yamaani radiyallahu anhu mu ne anna rasuulallahi mu ne kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa de qaala nee na yamshi bu mu dox ahadukum kenn ci yéen fii naalin wahida xam nga naal féminin la voilà moo naat naalun wahida comme kaffin wahida waaw am na kaffin wahid waaye tamit féminin la kaffin mooy tenk ci arab mu ne kon bu mu dox kenn ci yéen fii naalin wahida ci benn dàll sol benn dàll di dox li yunel huma lii mooy mën a nekk waaw na leen sol ñoom ña an mboolem seen ñaari dàll yëpp na leen sol aw wala boog li yaxlaahuma wala mu summi leen ñoom ñaar ñëpp jami an mboolem seen mu ne wa fi riwaaya am na noo xamante ne xadiis bii ne soloonees ko noonee yonent bi saat saam foofu li wax dane aw li yox fiihima voilà mooy yux fiihima mooy na leen euh, euh, euh, jamia <coughs> voilà mooy yuxlihuma rek ay synonyme lañ waaw mooy na leen summi ba mu set ñaar ñaari ñëpp mooy bu mu leen sol léegi mu ne muttafaqun alayhi hadis bii daal imaamul Buxaari waaye naka noon taalibiin daal imaamu Muslim Abul Husayn ñoo ko bokk rahmatullahi alal jamii léegi laaj njëkk bi mooy est-ce ñoom donc ñoo ko solo ñu déedéet al imaamu Maalik indi na ko ci kitaabul jaami' baabu ma jaa fil inti'aal ci Muwatta indi woon na ko foofee voilà moom al imaamu Maalik te moom riwaayaam yi yooyu la imaamul Buxaari daanaka reprendre ñoo bokk ay mooy yu xam ne daanaka sorewuñu mooy yu ñu yuñ ko solo yi ko imaamul Buxaari solo naka noonu al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhi solo woon na ko eh, ci musnadu sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu waaye na ko noon al imam abu dawud at-tirmidhi an-nasa'i ibnu maaja li mooy rawahu al-jamaa voilà mooy imaamu ahmad solo na ko imaamu eh, ash-shaykhani ashaabu sunan al-arba'a ba pare nga dolli waat ci sax leneen boobu police imaamu malik rahmatullahi ala al-jami' al imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala <coughs> moom mu ngi koy ci kitaabul libaas baabun laa yamshi fii na'lin waahid voilà naa dañ naan na'lun waahid dañuy wax naa moom fi mu nee la tamit dafay na'lun waahida waaw mu ne kon foofu bundoom lu ko indi léegi mu ne haddathana Abdullah ibn Maslama mu ne nettali suñu sëriñ di Abdullah ibn Maslama ibn Qanab al-Qanabi Abu Abdirrahman al-Basri rahimahullah génnaat na naa la riwaay yi imaamul Bukhari bi mu indi daanaka Malik bi moo tax boo déggee rek bi jóge ci imaam sëriñu imaam Malik yi taalibe boobu imaam Malik nekk ay sëriñam ci lay jóge tax ci ñoom al-Qanabi mii Abdullah ibn Maslama rahmatullah ala al-jamii an Maalik mu jëla ko ci sëriñam bi Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haaris ibn Ghaymaan Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari al-Madani bi imaamu daaril hijrati gane àddina quatre-vingt-treize jàpp quatre-vingt-quatorze génn àddina cent soixante-dix-neuf rahmatullah alayhi an Abi Zinaad mu jëla ko ci Abu Zinaad di Abdallah ibn Zakwaan al-Qurashi Abu Abdirrahmaan al-Madani si yowoon ci Abu Zinaad rahimahullah gane àddina 64 génn àddina 130 anil A'raj mooy càllale bu siiw bi Maalik an Abi Zinaad anil A'raj an Abi Hurayra mu jële seyna al A'raj di Abdurrahmaan ibn Hurmuz ibn Kaysaan al A'raj ñi ne Abu Daawuud ñi Abu Haazim ñii na Abu Muhammad al-A'raj la si woon génn àddina 117 rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata mu jël ko ci sëriñam di Abi Hurayra di Abu Hurayra ad-Dawsi al-Yamani am na dañu wute lu bari ci turam radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin li yuhfihima aw li yun'ilhuma jami'an voilà gis nga moom nii la ko soloowe al imam moom la imaamul Nawawi di wax wa fii riwaaya aw li yuxfihima jamia lool imam al Buxaari rahimahullahu taala moom mooy ki nga xamante ne moo ko soloo noonu moom moo ko soloo noonu daal di koy indee noonee wallahu taala alam Allahu akbar léegi ñu xool nag al imaamu Abul Husayni rahimahullahu taala moom ana naka la ko soloowe al imam Abul Husayn moom da ko indi tegale ko <laughs> te jéegéen bi bu am solo la muy kitaabul libaas moom tamit wa zina baabu istihbaabi lubsi naali fil yumna awwala mu ne haddathana Yahya ibn Yahya mu ne nettali suñu sëriñ di Yahya ibn Yahya di Yahya ibn Yahya daa di ci imam Maalik la jaar moo tax gis beneen taalibe imaam Malik bu siiw boo xam ne moom da doon liir euh, bu imaam Malik toogoon taalibe yi toog moom bokk na ci ñu doon liir muy Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hamad at-Tamimi al-Hanzali mawlahum al-Minqari an-Nisaburi di Rayhanatu Nisabur rahimahullahu ta'ala gane àddina cent quarante-deux génn àddina deux cent vingt-six qaala mu ne qara'tu ala malikin gis nañ ko sa mu ne jàng naa gis sama sëriñ ba di Maalik an Abi Zinaad gis nañ ko sa al-A'raj gis nañ ko sa an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anil jami' anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala la yamshi ahadukum fi na'lin waahidatin liyun'ilahumaa jamii'an aw liyakhla'ahumaa jami'a voilà boobu la imaamu Nawawi njëkkeen di après mu ne wa fii riwaaya muy riwaaya imaam al léegi xoolal imaamul Bukhari imaam Muslim bi mu ci teg ñoom la taqale <laughs> parce que dina ñëw ci masala yi <laughs> parce euh, euh, lii nii mooy lii lii nii hadis bii nii lii muy wax dafa am saxaaba ku mel Sayyidatu Aisha moom affaire bi xamu ko woon <laughs> waaw jàpp ne boo loolu Abu Hurayra daa juum daa jàpp ne Abu Hurayra daa juum voilà alors que Abu Hurayra Seydina Abu Hurayra juumul voilà juumul te non seulement moom kese na koo soloowul sax ci saxaaba yi Seydina <laughs> Jaabir ci boppam soloo na moo tax imaamul imaamul Nawawi xadiis bi mujj ci suñu bunt bi bu Seydina Jaabir la fa waaw <laughs> voilà <laughs> waaw te am na riwaay ñu ñëwee comme bii nii waaw ak ñeneen léegi Seydina Abu loolu nag tax ñenn ñi jàppoon ne bon Abu Hurayra mi daa juum wala moom moo créé affaire bi voilà wala non oh, moo tere sol benn dàll voilà loolu léegi nag bon riwaaya bii nag loolu lay leeral Seydina Muslim mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Abu Kurayb wa lafzu li mu ne nettali nañu mu ne nettali nañu suñu sëriñ da Abu Bakr ibn Abi di Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti gane àddina cent cinquante-neuf génn àddina deux cent trente-cinq di Musannaf wa Abu Kurayb ak Abu Kurayb ibn Muhammad ibn al ibn Kurayb eh, al-Hamdani eh, al-Kufi bokkoon ci sëriñ waa gane àddina cent soixante quarante-sept wal lafdu li Abi Kurayb mu ne kaddu yi ma indi bu mujj bi Abu Kurayb moom la ñeel rahimahullah qaala mu ne Idris ñu na ibnu Idris di Abdallah ibnu Idris ibnu Yazid ibnu Abdirrahman ibnu al-Aswad Abu Muhammad al-Awdi az-Za'afiri al-Kufi gane àddina am na ne 120 génn àddina 192 am na wuute anil A'mash yi mu jëla koy al A'mash di Sulaymaan di Sulaymaan al-Asadi al-Kahili mawlaahu Abu Muhammad al-Kuufiyu at-Tabaristaaniyu al-asl gane àddina 61 am nañu ne 60 génn àddina 145 am na wuute an Abi Razin mu jël ko ci Abu Razin di Mas'ud ibn Malik Abu Razin al-Asadiyu hmm? wuute nag saxaaba bi tudd Abu Razin xam nga Abu Razin al-Uqayli ah <laughs> waaye gis nañ fi hadiisam ah gis nañ fi hadiisam ah <laughs> mooy kii moom la yeneen sa salaam ne woon eh, idaa tawadda'ta fa madmid voilà ah <laughs> idaa tawadda'ta fa madmid moom la ko waxoon boo jàppee na def li nga xamante ne mooy madmada na nga galax ndeku voilà ah Laqiit ibn Sabira voilà mooy Abu Razin woonoon dàqanta la waaye bokkul kii ki Abu Razin bi taabi'i la du saxaaba eh, di Mas'ud ibn Malik Abu Razin Abu Razin Abu Razin yi eh, nga xam ne al-Asadi al-Kufi eh, mawla Abi Wa'il al-Asadi rahimahullah bi asadu Xuzayma génn àddina li nga xam ne mooy quatre-vingt-cinq rahmatullahi alayhi hmm? mu ne annahu qaala xaraja ilayna Abu Hurayra fa daraba biyadihi ala jabhatihi fa qaala alaa innakum tahaddathuna anni akdhibu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li tahtadu wa wa adillu alaa wa inni ashhadu la sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul idha inqata'a ash-shi'su no shis'u shis'u idha inqata'a shis'u idha inqata'a shis'u ahadikum fala yamshi fil ukhra hatta yuslihaha mu ne <laughs> Abu Rahl mu ne Seydina Abu Hurayra daa génn ci ñun quoi <laughs> fa daraba bu dóor bi yadihi ala jabhati jël loxom bi dóor ko ci jëwam bi fa mu ne ah alaa da ah yéen da ngeen dégg naa leen yéen da ngeen yéen alaa ndax nekku ngeen innakum yéen ñii yéen a naan taxaddasuuna yéen taxaddasuuna yéenay nettali naan an nii man Abu Hurayra ak bu damay wax lu amul ala rasulillah damay waxal yeneen saa salaam lu amul ah. man ñàkke naa bopp noon léegi may may waxal yeneen saa salaam lu amul ngir lan li tax te du yéen ngeen jëndee ko man nag ma sànku man wa adal wa adilu quoi jàpp ngeen ne mbir yi la def <laughs> alaa waawee alu ngeen alaa yóbbu ngeen mayga leen wa inni ma ne bu dee hadith bi ma wax mu jaaxal leen <laughs> moo tax ma ne maa ngi ciy jaaraat alaa waawee wa inni man ashhadu maa ngi seede ne la sami'tu dégg naa laa wax rasuulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam idan qata bu dogee shis'u ahadikum voilà shis'u mooy mbar mooy mooy boo solee carax fi ngay kepp sa ñaari baaraam yi mooy foofu bakkan nga xam ne boo bool bu deñee moom mooy dootoo mën a doxa dàll bi loolu mooy shis'u léegi mu am euh, xam nga shis'u daa am ak li nga xamante ne nii mooy shiraak shiraakaan ñaari shiraak shiraak yi mooy mooy nekk ci wet gi rek mooy rëdd woo mel ni benn v nga xam ne ñoom ñooy dem ba ci mbar bi euh, ca mbar ba lay jóge après benn bi jaar ci côté ndejoor bi benn bi jaar ci côté càmmoñ bi après nag ñu samp ci euh, dàll bi nga xam ne moom ngay dëgg waaw loolu mooy shiraak waaw <laughs> benn bi mooy shiraak euh, comme la yeneen saa sa waxoon keroog xaybar shiraakun am shiraakaani min naar <laughs> waaw shiraak ab shiraak ak ñaari shiraak ci sawara waaw shiraak mooy loolu mooy carax carax bi li nekk ci wet yi quoi. kanta chiffre mooy mbar voilà mooy li nga xam ne mooy téye mbaru dàll mooy loolu nga xam ne moom moom nga ñaari baaraam yi di képp léegi mu ne ma ne maa dégg naa di seede ne yonent saa salaam nee na ma dégg ko yaqulu mu ne isam qata bu dogee shis'u ahadikum <laughs> te loolu mooy xadis bi ci tegu moo tax dañ ko ciy boole voilà mooy li ci tegu quoi mooy xadis mille six cent soixante mille six cent cinquante voilà kon nañ ko wax après ñu ñëw def taxrib bi nii <laughs> waaw wañ ko wax bi ba pare idan xataa shis'u ahadikum bu dogee mbaru kenn ci yéen <laughs> ah, ah? yam si bu mu dox fil uxra ci beneen dàll bi hatta yuslihaha lu dul mu toog wala mu taxaw ba defar ko ba taxaw ba defar ko waaw mu taxaw ba defar ko door a dem waaye bu mu bu mu bu mu bu mu bu mu sol benn dàll bi ah benn dàll bi di ko defar di ko dabba daaxe ndax daa dagg après di dox moom di continuer di dem di koy defaraat mu ne déedéet voilà léegi loolu mooy xadis boobu moom moo ci tegu mooy al imam al hafiz an-Nawawi bu ko defee ñu defaale taxrij mooy xadis mille six cent cinquante mu ne wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul idha inqata'a shis'u shis'u na'li ahadikum fala yamshi fi l-uxraa xattaa yuslihahaa rawaahu muslim rahimahullahu taala léegi bon lii moom daanaka taxriij bi dañ koo njëkke <laughs> voilà mooy bu Abu Razin bi voilà léegi xanaa wax ne kan moo ko soloo keneen koo xamante ne ni mooy bu maamu muslimu ñu ne la lii kii daan na koy soloo hmm? euh, al imaamu al imaamu al imaamu al imaamu Ahmad waaw al imaamu ahmad siroo woon na ko euh, lu njëkk ci musnad abu hurayra idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idha khala al yusra wa idha inqata'a shisun ahadikum fala yamshi fi na'lin wahid voilà mu ngi nii mu ne yone mu ne sayna abu hurayra foofu ci euh, musnad imam abu euh, musnad ahmad idan ta'ala ahadukum bu kenn ci yeen di sol daal na tàmbalee ndejoor voilà wa ida xalaa buy summi al yusra bu mujj bi buy buy buy buy summi buy sol na tàmbale ne door buy summi na euh, euh, njëkke càmmoñ wa ida qata'a shis'u ahadikum bu dee ne mbaru kenn ci yéen daa daa daa dog daa dagg fala yamshi fi na'lin wahid bu mu doxe li nga xam ne mooy benn euh, benn benn benn benn benn daal voilà kon al imaamu Ahmad mooy ki nga xam ne moom moo ko solo noo ñeneen ñi mooy beneen bi lañ solo quoi wala hmm? beneen bi lañ solo mooy biñ gisoon sànk ci kaw kon nag taxrij baa <laughs> waaw waaw kii kii kii nu mu tudd eh, eh, imaam an-Nasaa'i imaam an-Nasaa'i solo na ko ci kitaabu zina dhikru nahyi an anil masi fi naalin waahida mu ne axbaranaa Ishaaq ibn Ibrahim mu ne nettal nañu suñu sëriñ ji Sa'd ibn Ibrahim moom tuut mu ne bokk ci waa kutubu sitta seen sëriñ yi mais bon jëlewul ci ñëpp ñëpp jëlewuñ ci moom muy Sa'd ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim Ishaq ibn Rahawiya Abu Yaqub rahimahullahu ta'ala qala akhbarana Abu Muawiya muy muy kii Abu Muawiya Muhammad ibn Khazim at-Tamimi wa ad-Darir al-Kufi qaala mu ne haddathana al-A'mash gis nañ ko sànq an Abi Razin gis nañ ko sànq qaala ra'aytu Aba Hurayra rabbi yadribu bi yadihi ala jabhatihi yaqulu ya ahla al-Iraq taz'amuna anni akdhibu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ashhadu la sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul idha inqata'a shis'u na'li ahadikum fala yamshi fil ukhra hatta yuslihaha waaw mu ne yaa ahlal iraq e yéen waa iraq ah <laughs> yéen daal nee Abu Razid nee na Abu Hurayra <laughs> yadribu bi yadihi ala jabhati <laughs> mu jël loxoom di ko dóor kii ci jëbi naan yaa ahlal iraq e yéen waa iraq ah yéen daal talal mu ne yéen naan yéen a naan eh. kenn man damay waxal yeneen saa sàmm ashhadu ma ne maa ngi seede ne man la sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam ma ne maa ne maa li ma wax maa dégg maa seede ne maa dégg yoneen saa mu ne idan qata'a bu dogee shis'u na'li ahadikum mbaru dal ki kenn ci yéen fala yamshi fil mu dox ci beneen bi ludul mu daal di koy yéwénal voilà <laughs> <laughs> mu ngi kon imam an-Nasa'i rahmatullahi alayhi daal dina koy indi kii xoola parce mooy liñ la wax sànq xoola imaam at-Tirmidhi xoola al imaam at-Tirmidhi ginnaaw bi indee xadiis sayna Abdullah Abu Hurayra yi ci abwaabul libaas an rasuulillah sallallahu alayhi wasallam baabu karaahiyati mashi fi an-na'li al waaw bunt yi nga xam ne ñooy wax ci col ko di ko jële ci ren saa salaam buntu sibeel gu ñu sib nit ki di doxe ci benn dàll mu di xadiis sayna Abu Hurayra bi ah laa yamshi ahadukum moom it ci Maalik la jaar mais moom ci Ma'n ibn Isa bi beneen di beneen taalibi al al al al al al kii al-Qazzaz rahimahullah moom ci la ko jëlee di saa di taalibi tamit ci imaamu Maalik taalibi mi mag la bokk moom moo ko jëlee ci Maalik mu jëlee ko même jàllale daan nañu an Abi Zinaad an al-A'raj an Abi Hurayra radiyallahu anhu mu ne laa yamshi mu ne anna rasulallah sallallahu alayhi wasallam qaala laa yamshi ahadukum fi naalin waahida li yun'iluhumaa jamii'an aw li yuhfiihimaa jamii'an léegi mu ne haadaa imaamu Tirmidi déglu haadaa hadiisun hasanun sahiihun wa fil baabi an Jaabir mu ne lii hadis la boo xam ne hasanun bu baax sahiihun bu wér la wa fil baab buntu bu mel nii moo tax imaamul am imaam Seydina Abu Hurayra daa wéeru daa wéetul ci mbir mi <laughs> waaw ah. <laughs> waaw léegi euh, ginnaaw boobu kii dafa dafa def euh, al imaam abu abu abu abu abu kii euh, abu isa mu def buntu buntu bi mu ci teg abwaabu libaas rasulillah sallallahu alayhi baabu ruxsati fil mashi fi na'lil waahida xam nga biñ jóge da wax karaahiya baabu karaahiyati te sib guñu sib nit ki di doxe benn daal la di doxe benn daal après am na bunt bu mu fa teg boo xam ne mooy bunt mooy dernier hadith naa Jaabir bi loolu lay wax nañ bàyyi ba boobu mooy koo xamante ne nii day sol daal fii karaay an yantala rajulu qaa'ima te moom la Imaam Nawawi tudde bunt bi ca suuf lu dul li uzr mooy sib guñu sib nit ki di sol ah di sol daal taxaw léegi euh, buntu boobu après dacay teg beneen baabu maa jaa fi ruxsati fil mashi fi naalil waahid mu ne buntu liy ñëw di permettre non mel ni tere bale kon du tere boo xam ne bu bu bu bu bu bu dëgër la quoi boo xam ne tere fara euh, kii xaraam la parce que bu doon xaraam mooy cibeel la boo boobu ak tamit loo xam ne mooy amaana daa gënul voilà léegi kon mu indi baabu maa jaa fii ruxsati fil mashi fi naalil waahida buntu bi ñëw di wax li nga xam ne moom lañ permettre doxe benn dàll léegi foofu nag li mu fa indi mooy xadiisu sayyidatu Aïsha parce que sayyidatu Aïsha moom moo doon foog ne moo doon wax ne Abu Hurayra mi daa juum voilà foofu euh, mu indi fa nag imaamu Tirmizi indi fa benn xadis boo xam ne boroom xam-xam yi dañ naan munkar la voilà mooy xadis bi nga xam ne haddathana al-Qasim ibn Dinar qaala haddathana Ishaq ibn Mansur as-Saluli al-Kufi rahimahullahu ta'ala euh, moo léegi euh, moom mu ne qaala haddathana Huraym ibn Sufyan al-Bajali al-Kufi mu jëlee ko naan Huraym ibn Sufyan al-Bajali yi en fait Ishaq ibn Mansur saduq la ku dëggu la Hurayma saduq la an an an Layth mu jële ci Layth Layth moom muy Layth ibn Abi Sulaym moom da'if la voilà waaw moom da ba am nañoo ñoo xam ne dañ ne matruk la voilà mooy hadith bii nii mooy Layth ibn Abi Sulaym an Abdurrahman ibn al-Qasim mu jëlee ci doomu al-Qasim ibn Muhammad Abdurrahman ibn al-Qasim Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anil jami' léegi moom Abdurrahman jële ci baayam an abiihi jële ci baayam di al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu anil jami' an Aisha al-Qasim jële ci bàjjanam di sayyidatu Aisha radiyallahu anha anna qaalat mu ne rubbama masha léeg-léeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon na dox fii naalin waahida ci benn dàll mais hadith bi wérul voilà hadith bi wérul te munkar la voilà loolu nag mooy lii nag moo tax eh, bon lii mooy hadith sayyidatu Aisha après mu tegaat ci ne haddathana Ahmad ibn Mani' bii nag moo dëgër mooy ne Sayyidatu Aisha ne yoneen saa saa doon doxe benn daal loolu amul loolu xadis boobu biir munkar la waaw wax nañ la càllale bi léegi ba pare mu ndax dafa wuteeg ñu ko gën a dëgër en plus yow euh, xadis bee moom kese bu taxawoon sax moom daa wérul parce que quand même Layth ibn Abi su euh, Layth ibn moom euh, kii la daif la boo xamante ne dafa jaxasoo jaxasoo jaxasoo jaxasoo ba ay xadiisam dara lañ ci ràññeeku moo tax mu nekku matruuk moom voilà ñu bàyyi ay xadiisam kooku moo solo xadiis bi xadiis boobu wérul li wér mooy bi ci imaamu Tirmidhi teg na haddathana Ahmad ibn Mania ne nettali nañu suñu sëriñ da Ahmad ibn Mani' ibn Abdurrahman rahimahullah nekk thiqatun hafiz qala haddathana Sufyan ibn Uyayna ta moom kenn du ko laaj ibn Abi Imran Maymun al-Hilali yu muy ponkal ma di euh, euh, montagne ba an Abdurrahman ibn al-Qasim mu jël ko Abdurrahman ibn al-Qasim moom nekk thiqatun jalil ibn Uyayna nee na kii waa jamono moo Abdurrahman di doomi al-Qasim al-Qasim di doomi Muhammad Muhammad di doomi Abu Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anil jami nee na Abdurrahman mii jamonoom kaana afdala ahli zamani moo gënoon waa jamonoom moo gënoon moo newoon lépp moo ci gënoon kon kooku taxul ñuy wax voilà léegi moom mu jëlu ko ci baayam an abihi muy alqasim ibn muhammad an aishata mu jëla ko ci bàjjanam di euh, grande sœur papam di aisha radiyallahu anha annaha mashat bi na'lin wahida kene sayyidatu aisha doxe naak benn daal lii mooy ne mu ne moo imam Tirmidhi ne wa hada asah lii moo gën a wër xadis bi mu njëkk andi fii san bi bi romb cinq ans bu Layth ibn Abi Sulaym boobu mu ne hakada rawahu Sufyan ath-Thawri mu ne non seulement Sufyan ibn Uyayna nii mu ko soloowe beneen Sufyaan bi di as-Sawri nii la ko solowee tamit ne mooy mbir mi ci Sayyidatu Aysa leer Sayyidatu Aysa moom moo ko def mais neew mais waxul ne ren da koo def wa ghayru waahid ak kudul kenn mu ne an Abdurrahman ibn al-Qasim mawqufan mu jëla ko ci Abdurrahman ibn al-Qasim loo xam ne nag ki moom ci Sayyidatu Aysa la mu ne wa hadha asah lii nag mooy li nga xam ne mooy li gën a wér waaw kay lii mooy mbir mi mooy affaire bi lépp lii la mooy sayyidatu Aisha radiyallahu anha moom moom ci boppam moo jàppoon ne Seydina Abu Hurayra dafa ju moo tax kii de al imaam al hafiz nu Hajar rahimahullahu ta'ala <laughs> waaw muy wax ci loolu quoi ah ah mu ne muy wax ci côté bi ah ah mu ne. fekk muy wax hadis bi ay fiqh mag yooyu di wax li jàng ciy jànge mu ne wax huwa dallun ala da'fi ma akhrajahu Tirmidhi an Aisha qalat rubbama inqata'a shis'una li rasulillah sallallahu alayhi wasallam fa masha fi an-na'l al-wahida hatta asbaha mooy mooy mooy bii nii rek ñu nekk mu naan léeg-léeg mbaru dàll yeneen saa sam daggoon muy dox ci benn dàll ba ni koy defaree mu waqad rajjaha al Bukhari wa ghayru wahid wax fa wala Aïcha mu ne sayyidatu euh, euh, imaam al Bukhari dama gis nañ ko léegi ci riwaa imaam Tirmidhi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo saxal ne li ñu wéral mooy ne loolu yee déedéet loolu sayyidatu Aïcha moo ko def mais pas yeneen saa sala voilà voilà voilà mu ngi noonee waaw ba pare. Ah, kii ah, sayyidatu Aisha imam at-Tirmidhi soloo ne doon na wax ne Abu Hurayra dina fexe mu mu bàyyi di wax lool muy wax waaw parce que moom daa jàppoon ne sayyidna Abu Hurayra dafa juum voilà ah, <laughs> waaw moo tax imam al-Hafiz Ibn Hajar ne wa yam lam yublighha an wa qawluha mu ne dafa mel ni sayyidatu Aisha mooy tere bi yoneen saa salaam tere moom da koo jotewul te loolu la xat man mooy da koo jotewul moom daa foog ne Abu Hurayra lii muy wax nii moom moo ci juum alors que Seydina Abu Hurayra juumu juumu ci voilà juumu ci mooy nii la ko dégg moo tax bi nga xamante ne ne nit ñi jàpp ne boo Abu Hurayra est-ce nekkul moo créé affaire bi mu ne ah yéen waa ahlul Iraq <laughs> waaw moo tax imaam al wax li ñu waxoon sax indi riwaay bu wa qad kaana Abu Hurayra ya'lamu anna mina an-naasi man yunkiru alayhi haadha al-hukm ne xamoon nañ ci nit ñi yoo xamante ni ñu koy ñu ngi ñu ngi koy euh, bañal àtte boobu mooy àtte boo solee benn dàll bu daggee ñaari dàll bu daggee na bu kenn dox ci benn dàll lu dul nga defar koo bare loolu am na ñoo xam ne xam na ne am na ñoo xam ne dañ ko doon bañ waaw jàpp ne moo ko kii moo après ci la doon wax indi xadiisu imaam muslim bi jaar ci abu razin bi nga xam ne moom lañ gisoon léegi wa imaam al-Hafiz Ibn Hajar nag mu ne pour wan comme comme l'imaamu Tirmidhi wax sànq ne ci buntu bi sax Jaabir ibn Abdillah soloon xadis bu mel nii moo imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne waqad waafaqa Abaa Hurayrata Jaabir ala raf'il hadiis mu ne dëppoo nag Abu Hurayra ki nga xamante ne mooy Seydina Jaabir ci naa Jaabir ci li nga xamante ne moo yëkkati hadis bi mooy du loo xam ne moom àtte la boo xam ne moom moo ko génneel boppam jàpp ne bon loolu moo gën moo mu déduire ko daal di koy wax non ci yonent saa salaam la ko jële ci yonent bi alayhi salaam la ko jële léegi loolu la naan naa Jaabir daal di nay dëppoo ak Seydina Abu Hurayra